a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du فيقول الإمام الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الحمد لله من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام fil baabi asalaasu mi'a wa arba'atun wa arba'uun baabu karaahati shuruu'il ma'muumi fi naafilatin ba'da shuruu'il mu'azzini fi iqaamati salaa sawaa'un kaanati naafilatu sunnata tilka salaati aw ghayrihaa. Lillaahil hamdu wal minna. Qaala al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ñëwaat ak ñun ci chapitre beneen ba léegi ci kitaabul umuur al-manhiyyi téere bii di wax ci mbir yi nga xamante ne dees koo ko tere ci suñu jotaay bii ñu génn de jeexaloon nañ chapitre trois cent quarante trois doon wax baabu tahriimil muruuri bayna yadayil musalli bunt bi doon wax xaraamal gu ñu xaraamal nit ki di romb ci kanamu ki nga xamante ni mooy kiy julli <coughs> benn xadis ba mu fa andi woon moo doon xadis mille sept cent cinquante-huit <coughs> mu ne woon an abil juhayma abdillah ibn al-harith ibn simmati al-ansari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-maaru bayna yaday al-musalli maada alayhi la kaana an yaqifa arba'iina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi walillahi alhamdu wal minna saxaaba yi nag boo gisee <coughs> depuis euh, siira bi muy jataay yooyu ñu defoon ci euh, dundu yonent bi alayhi salaatu salaam ci seeni tarjama seen biographie kuñ ci mësoon a romb tax na téere yiñ ginnaaw gi doonuñ leen waxtaane doo duñu dugg seen mbir lu bari di def seen tarjama lenn rek la ñuy wax kañ lañ gane àddina kañ lañ génn àddina wala kañ lañ génn àddina bu dee loolu lañ xam ci moom ak quelque ay mbir ci ñoom mais pas taxaw di def tarjama comme noonu ndax yooyu defoon nañu ko te tamit comme que dañ koo ber ci archive boo demee les compagnons am na huit tomes huit tomes yoo xamante ne lépp ci saxaaba yi kese la yoo xam ne lépp ci siira bi lañ ko dagge walilah alhamdu wal minna moo tax ñu gisoon na nekk di di defaat tarjama ñoom ci yeneen jaru ko dañ naan dellul foofu rek <clears throat> voilà waaw loolu ñu roye ci al imam al hafiz ibn mu defee al al al isaaba fi tamyiz al saxaaba voilà nga gis euh, buy def sharh euh, ay ay fathul baari ay yooyu du étalé foofu ci ñoom comme ni mu étalé wu woon fële voilà kon loolu moo tax euh, ñu gis ne euh, jarul ñuy dugg ci seenub dund waaw bon Seydina Abu Hurayra mooy kan mooy nankañ la kii nangam léeg-léeg ñu wax ko nag voilà ñu tudd ci lenn mais ah loo xam ne loolu rek moo waral loolu <laughs> allahu taala <coughs> léegi al imam tay mu indi chapitre bi nga xam ne mooy insha allah mooy mujj ci suñu tom ci chara bi soixante mais ba léegi ci kitaabul umuur al manhiya bi nga xam ne il est en cours jeexagul chapitre trois cent quarante-quatre hein muy baabu salaasu miya wa arbaatun wa wa arbaun quarante la baabu buntu karaahati sib guñu sib shuru'il ma'mum ci ñuy jiite muy tàmbali fii naafilatin ci naafila ba'da shuru'il mu'azzini ginnaaw bi nga xam ne noddukat bi tàmbali na fii iqamati salat taxawal julli pas di noddu noddu gi wax ñëw leen julli de non mooy iqama mooy imam baa ngi fi waaj day taxaw allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله voilà muy yii nii waa ji taxaw commencé noddukat bi kii ci xaamkat bi taxaw noddukat bi di ci xam ngay commencer yow di naafil <coughs> sib bu ñu sib loolee moom sib la wax parce que mooy mazhabam waaye euh, dinañ gis que ne masala la boo xam ne bu gudd ay wax ay neuf wax a ci am nga ne ma ne neuf wax <laughs> waaw juróom ñeenti wax fukk bu menk benn ci lan la ñu war a def bu boobaa moo ci am <laughs> waaw lii nag Imaam An-Nawawi dana sit ndax loolu mooy mazhabam di tàmbali nit ki nga xam ne moom dañ koo jiite daa ñëw ci jàkka ji imaam bi taxaw noddukat bi taxaw di iqaam moom muy julli muy tàmbali nag di julli di di di felloo julli di ubbiw julli mu ne sawaa'un moo xam kaanati naafilatu sunnatu tilka salaa ah <clears throat> kaanati naafilatu sunnata tilka salaati aw ghayriha moo xam mooy comme rawaati bi ñu fi gisoon ci seen bunt waaw julli ñeent ah rakk yi ngay julli ci kanamu benn farata wala ñaar yi ngay julli avant même bu dee sunnaay loolu la daa ànd ak raatiba bu buntu julli boobu la manoo laye loolu wala fa yàq ñuy julli suba farata bi imaam bi génn taxaw noddukat bii noddu di iqam yow nga ne eh dugg si ci jàkka ji ah xaaral ma njëkkante gaaw a commencé julli sama ñaari rakka yi balaa imaam bi commencé wala mu commencé ma dab ko loolu lañ ne ne loolu luñ fit Imaam An-Nawawi moo lay si parce que loolu mooy dinañ ñëw ci biir waaw mooy daal <clears throat> buñ taxawee di et yow ngay fell di tàmbaliwaat li nga xamante ni mooy mooy ab ab julli waaw am naafila buntu bi loolu la wax imaam indiwu fi aay mu indi fi benn xadiis comme buntu bi ñu génnoon ak yi mel noonu nga xam ne fii moom yu gàtt lay doon insha allah alhamdulillah kene kon loolu ci toolu nit ñu sell nit ñi li tax ngeen war a ñu war a sàmmonteeg lii parce que yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo daq façon julli ju mel noonu ci hadis bi ñuy gis mooy hadis kon mille sept cent cinquante neuf <coughs> mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ida uqimat lsolatu fala solata illa almaktuba rawahu muslimu rahimahu allahu taala kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahu llah mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muusum ndaw mi di sayyidina mawlana abu hurayra alhafidu al-Yamaniyu ad-Dawsiyu waaw ah. hmm. waaw akbar ad-Dawsiyu ad-Dawsiyu mu ne rahimahu radiyallahu anhu an nabi muy jële ci bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee idaa uqiimati salaa bu ñu taxawalee julli falaa salaata julli amut dàq na julli illal maktuba lu dul bi nga xam ne moo nekk farata kese waaw mooy julli beneen julli boo fii julli bi nga xam ne moom lañu taxawal di ko julli nii boobu kese nga war a see julli amatul beneen julli mun a rawaawu xadiis bi soloo na ko muslimun al imaam abul muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaburi bu njëkk bi mooy est moom dong moo kaa soloo la la déedéet sëriñam al imaamu muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo waaye mbokku taalibem al imaamu <coughs> Abu Daawud ak al imaam at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak ibnu Maaja bu ko imaamul Buxaari solo woon muy rawaahul jamaa ne imaamul Buxaari solo wu ko imaamul Buxaari da koo tudde buntu kaddu hadis bi da koo tudde buntu hmm, ci kitaabul azaan waaw mu def baabun idaa uqiimati salaatu falaa salaata illal maktuuba voilà <coughs> parce que hadis bi li tax imaamul Buxaari yi ko mooy daa am benn wuute bu ndaw bu ci nekk ci est-ce bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci moom la yem mooy mawquuf la wala hadis bi daf koo yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaam loolu mooy wax ji loolu moo tax waaw moo tax al imaamul Haafiz bunu Hajar rahimahullah mu ne lii nii imaamul Buxaari yi tudde buntum bi idaa uqiimati salaa falaa salaata illaa al-maktuuba mu ne haadihi tarjama lafdu hadiisin ah, ahadiisin axrajahu Muslim wa ashaabu sunan wa ibnu Xuzayma wa ibnu Hibbaan min riwaayati Amr ibn Diinaar an Ataa ibn Yasaar an Abii Hurayra dina ñëw ci loolu mu ne lii nii kaddu yi benn xadis la boo xam ne imaam Muslim wa ashaabu sunan naka noonu imaamu imaamul a'imma Muhammad ibn Ishaaq ibn Xuzayma daal dina koy solo ak ibn Hibbaan ak ci riwaaya Amr ibn Dinar mu jëlo ko ci Ataa ibn Yasaar mu jëlo seen Abu Hurayra léegi wax tulifa ala waaye soo ko xadiis bi dañ ci Amr ibn Dinar mooy fii raf'ihi wa waqfihi est-ce que xadiis bi ah ci seen Abu Hurayra la da koo yëkkati ba ci yeneen saa sax wala moom waxam la mu ne waqiila inna zaalika huwa sabab wax nañ la nag lii moo tax. Ah fii kawnil Buxaari lam yuxrij loolu moo tax imaamul Buxaari indiwul xadiis bi mooy loolu wax jooju am ci waaw waaye wala maa kaana al ba mu xamee ne acte bi malgré ko ni ndax da koo yëkkatiwu ko ci Seydina Abu Hurayra moom la wala nee na saa sam nee na c'est la moom mooy acte bi muy wax moom loolu dëgër na te lu wér la loolu moo tax mu zakarawu fi tarjama mu daal di koy tudde tudde ko nii tarjamaal ko tuddee ko mu ne wa axraja fil baab maa yughni an wa pare mu ubbi ci bunt mu génn ci bunt bi xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la muy abdallah xadisu abdallah ibn malik ibn buhayna bi nga xamante ne nii moom day day tax mu doyloo boobu dina ci euh, so du soxla xadis bii nga xam ne moom la lañ nekk nii ci riyaad bi te imaam muslim daal di koy indi ndax am na beneen xadis boo xam ne même loolu lay wax boo xam ne nag remplir na condition am te amul wax voilà kon loolu la mu ne lakin xadisu tarjama am min xadis il baab mu ne sauf que xadis bi mu indi ci buntu bi te moom la imaamul moom la tudde buntu bi imaamul euh, muslim indi ko nii te moom la borom Riyaad bi imaamul Nawawi indi moo gën a large moo gën a joyal nag xadis bi nga xam ne moom bu Abdallah ibn Malik ibn Buhayna bi nga xam ne moom la indi voilà li annahu ndax xadis bi mooy buntu bi ni mu tudd te mooy xadis bi yi ñu nekk ci Riyaad bi moom te imaamul Buxaari tudde ko buntu bi moom daa nekk moom daa nekk loo xamante ne moo gën a yaatu de <coughs> li annahu yashmalu as-salawat kulliha waaw ndax day làmboo xaris mooy julli yëpp julli juróom yëpp la bu julli benn julli bu ñu xasa taxawal amatul tisbaar takusaan timis gee fajar lépp ci yem alors que mu ne waaye kanta xadiisul baab xadiis bi mu indi mu Abdallah ibn Malik ibn Buhayna bi bopp subha kese la wax voilà waaw wa hadithul baab yaxtas yuxtassu bi subhi kama sanuwaddih nuwaddihu ndax boobu Abdallah ibn Malik ibn Buhayna euh, saxaaba la boo xam ne radiyallahu anhu bu siiw la moom euh, muy Abdallah ibn Malik ibn al-Qishba Jundub ibn Nadla ibn Abdillah ibn Rafi' moom dane dane yonent bi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan imaam Muslim solo na ko xadis bi ñu nekk ginnaaw moom bi imaam an-Nawawi indi fii ginnaaw moom lu indi xadisu Maalik euh, muy kii kii nga xamante ne mooy euh, xadisu ki nga xam ne Maalik ibn euh, Buhayna bi ah léegi bon léegi doom dane dane dane dane muy Abdallah ibn Maalik ibn Buhayna rahimahullah dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa gis benn waay di julli <laughs> nañ julli ji ba pare mu julli ñaari ràkka bi yoneen saa euh, bon fekk yoneen saa salam da koo gis mu am lu mu ko wax wax taxaw wax ak moom waaw <laughs> après mu wax ak moom euh, am na ci yenn riwaay da ne da koo wax ak moom après nag biñ paree ñun ñu dem ci moom wër ko ngir xam lan la ñu ne ko lan la yoneen saa wax lan la saa sala mu ne nee na asubo arbaan asubo arbaan est ce que jullit suba daa nekk ñeent jullit suba kañ la nekk ñeent benn bi nag dane bu imaamul Buxaari bi falam man sarafa yeneen saa salam bi nga xamante ne nii ci la euh, pare ci julleem bi mu ne laata bi naas yeneen saa salam ne ko asubo asubo arbaan asubo arbaan mooy asuba daa nekk ñeent rakkay suba daa nekk ñeent voilà kon loolu lay wax hadis boobu xam nga bii moo gën a kii xam nga suba lay wax seen nit ki ne doo lool yeneen saa sam suba la wax kon man man naa garaawul bu dee tisbaar wala tàkkusaan yooyu garaawul alors que nag loolu hadis bii ñu nekk muy imaam muslim bii Seydina Abu Hurayra bi moo gën a yaar waaw mooy boroom xam-xam yi en fait dañoo wute est ci moom la yem loolu moo tax ci Seydina Abu Hurayra wala wax na ba ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam imaamu moom daa wax lu leer comme mooy dañoo wéral que ne xadiis bi dem na ba ci Seydina Abu Hurayra mu yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaam imaam at-Tirmidhi loolu wax bi mu ëndee xadiis bi dane hakaza rawaa Ayyub naka nii la ko Ayyub wa Warqa ibn Umar ak Warqa ibn Umar wa Ziyaad ibn Sa'd ak Ismaa'il e, ibn Muslim wa Muhammad ibn Juhaada jële ko ci Amr ibn Dinaar ñu jële ko ci Ataa ibn Yasaar an Abi Hurayrata an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra de jële ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam kanta Hammaad ibn Zayd ak Sufyaan ibn Uyayna ak Amr ibn Dinaar ñoom falam yarfa'ahu waaw waaw mooy Hammaad ibn Zayd wa Sufyaan an Amr ibn Dinaar mooy ñoom ñaar Hammaad ibn Zayd moom ak Sufyaan ibn Uyayna ñoom biñ ko jële ci Amr ibn Dinaar contrairement rek ñële muy Ayyuub Warqa ibn Umar Ziyaad ibn Ismaayil Ismaayil ibn Muslim Muhammad ibn Juhaada ñoom ñii ñoom nii kii seen nañ bëri Ayyub benn Warqa ñaar Ziyad ñett Ismaïl ñeent Muhammad ibn Juhaada juróom juróom ñi ñëpp dañ ko jële ci Amr ibn Dinar mu jële ko ci Ata ibn Yasar mu jële ko ci Abu Hurayra radiyallahu anhum mu jële ko ci neen saa sallam kanta Hammad ibn Zayd ak Sufyan ibn Uyayna ñoom ñu jële ko ci même Amr ibn Dinar bi yëkkati ñu ko imam Tirmidhi ne wal hadithul marfu' asahhu indana waaw mu ne xadiis bi nga xam ne nag moom lañ yëkkati mooy Seydina Abu Hurayra ne yeneen saa sam nee na moo gën a dëgër fi ñoom voilà kon nag mu ngi noonu kon lii moo tax waaye li gën a dëgër mooy wax nañ la ko te imaam Muslim looloo tax mu andi ko fii mooy la xadiis la boo xamante ne dafa wéex a wéex a wéex waaw bu wër waaw waaw kon mu ngi noonee te imaam Ahmad ibnu Muhammad comme li boroom euh, Fathul Baari keneen ki ki njëkk bind Fathul Baari muy al imaam al-Hafiz Rajab al-Hanbali moom bi mu nettalee wute bi dane wa ilayhi euh, ma mii la wa ilayhi maala al imaamu Ahmad waaw mu ne imaam Ahmad comme li imaam at-Tirmidhi imaam Muslim rahmatullah alayhim daal di jàpp ne hadis bi Seydina Abu Hurayra dem na yëkkati na ko ba ci Yonent saa ci loolu imaamu Ahmad ibn Muhammad ci ci loolu la jéng jëm loolu la mu war a jax Abu Zur'a waqfa kanta al imam Abu Zur'a mbokkam ni moom imam Ahmad dafa jàpp ne sayna Abu Hurayra la yam mu ne radiyallahu anil jami mu ne wa tawaqqafa fiihi Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in dafa taxawa ni ci mbir mooy jël euh, mbir mi am na luy wane ne ci sayna Abu Hurayra lay moom ndax ñi ñoom Sufyan ak euh, Hammad ibn Zayd ñoom ci Sufyaan lañ ko eh, ci Abu Hurayra lañ ko yemale jële ko ci Amru ibn Dinaar mu yem ci Abu Hurayra waxul ne yonent saa salaam ñeneen ñële nag juróom ñële ne moom dem na ba ci yonent saa salaam moo tax Yahya ibn Ma'in daal di ciy taxawane waaw te lii yëpp nag moo tax Seydina Abu eh, Abdillah amirul mu'minin al Bukhari daal di eh, mel ni jëfam day mel ni daa ànd ak ñoom Yahya ibn Ma'in ak ñooñu te ni amaana ci Seydina Abu Hurayra la même bu dee ne mbir voilà mais comme que demul ba ci ren saa mu yem ci noonu wallahu taala alam waaye mbir mi leer na que ne loolu euh, euh, ki nga xam ne te am na yeneen yoo xam ne day dëgëral wax ju njëkk ji moo la imaam euh, kii <coughs> al-Hafiz Rajab mu ne te imaam at-Tabarani na ci yoonu Ziyad ibn Abdillah mu jël ci Muhammad ibn Juhada <coughs> an Abi Hurayra radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal ida axada al muazzinu fi l iqama fala salata illa al maktuba bu dee ne noddukat bi commencé na iqam amul julli lu bi nga xam ne mooy farata ba pare mu ne euh, Seydina am na yeneen wàllu yuñ ko jële ci Seydina Abu Hurayra imam Ahmad rahimahullah solo na ci riwaaya Ibn Lahiya bon xam nañ li na ci moom mu jële ci Ayyash ibn Abbas an Abi Tamim az moom mu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa uqiimatis salaatu falaa salaata illaa allatii uqiimat bu ñu taxawalee julli amutul julli lu dul bi nga xam ne moom la ñu iqaamal mu ne loolu te imaam at-Tabaraani soloo na ko ci kaddu gi nii ci riwaaya boo xam ne Abu Saalih moom moo ko jëlee mu ne haddathanaa Layth an Abdillah ibn Ayyaash ibn Ayyaash al-Qitbaani an abiihi an Abii Tamiim an Abii Hurayrata an an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam loolu la imaam al-Haafiz Rajab al-Hanbali wax lii lépp di dëgëral que ne non bi euh, même bu dee am nañu ko solo wax waaye ziyaadatu siqa la yokku gëla que ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ñoo xam ne ñu wóor lañ que dem na ba ci sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah. léegi nañ ñëw kon imaam muslim la ne moo ko solo léegi loolu wax mu ñoom mu ngi doon kitaabul di wax nañ la ñeneen ni ko solo ñëpp ko solo ñeneen ñëpp ñoom imaamu ahmad sunanul arbaa ba mu des imaam kii moo ko solo imaam al buxaari comme niñ la ko waxee léegi mais ni ko tudde buntu boobu voilà wallahu taala alam imaam muslim mu ngi ko di kitaabul masaajid wa mawaadi'i salaat baabu karaahati shuruu'i fii naafilatin ba'da shuruu'il mu'adhdhin mu ne wa haddathanii Yahyaa ibnu Habiib al-Haarisi imaam Muslim mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Yahyaa ibnu Habiib al-Haarisi yu du Yahyaa ibnu Habiib ibnu Arabi al-Haarisi ñi ne Shaybaani la Abu Zakariyaa al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent quarante-huit am na nag ñu ne après la allahu ta'ala alam qala mu ne haddathana Rawh mu ne ci nett mooy Rawh di Rawh ibn Ubada ibn al-Ala ibn Hasan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad ñi ne Abu Abbad al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent cinq am na ñu ne la deux cent sept wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana Zakariya ibn Ishaq mu ne ci nett mooy Zakariya ibn Ishaq al-Makki rahimahullahu taala wala kañ la gane addina kañ la génn addina dasuma ko rahimahullah qaala mu ne haddathana Amr ibn Dinar mu jël ko ci Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi mawlahum rahimahullah gane àddina la 46 génn àddina la 126 am nañu ne 125 wallahu ta'ala a'lam annahu qala sami'tu mu ne dégg naa Ata ibn di al Abu Muhammad ñii eh, ne mawla kii la woon Maymunatu bint di ndeyu jullit ñi radiyallahu anha <coughs> eh, al-Madani abu muhammad ñi ne abu abdillah abu yasaar nga ne àddina ci xilaafa seydina omar la dix-neuf génn àddina la quatre-vingt-quatorze waaye am na wuute taala yaqulu nee na dégg naa ko moom amrum dinar mo dégg yasaar mu naan an abi hurayra tay jële seydina abu hurayra al-hafiz ad-Dawsi cinq trois cent soixante-quatorze hadith cinq trois cent soixante-quatorze hadith génn la riwaaya ci ma ma musnadu Baqi ibn Makhlad rahimahullah génn la cinquante-neuf radiyallahu anhu an nabi moom it am ñu ne cinquante-sept am ñu ne cinquante-huit am ñu ne cinquante-neuf waaye ñun dañu gis ne li gën a mooy cinquante-neuf wallahu ta'ala a'lam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idha uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba waaw waaw <laughs> waaw mu ngi nii xam nga xamaat du taxoon moom mu jàpp ne mbir li indiw ñu naan wax fulaak ndax ci moom la yem que imam Muslim daa wax ci wa haddathana Hasanul Hulwani dana nettal ne suñu sëriñ bi de Hasanul Hulwani di Hasan ibn Ali dañuy Hasan do al-Hasan moom imam Muslim dane wa haddathani Hasan waaw Hasanul Hulwani dañuy dañuy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudali Abu Ali al-Hulwani al-Khallal al-Makki rahimahullah génn àddina deux cent quarante deux rahimahullah qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun moom moom bu ñu ko gis moom daa yàgg moom mu ne tam Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid as-Sulami mawlahum al-Wasiti ñi ne mukk baleen wax lool Bukhari yul aslu la rahimahullah ta'ala génn àddina cent dix-sept <laughs> génn àddina deux cent six rahimahullah ta'ala qaala mu ne axbaranaa Hammaad ibn Zayd mu nekk ñu xabaar mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'il al-Basri al-Azraqi rahimahullah gane àddina 98 génn àddina 179 moom moom moom mii nag déglul moom am xam nga sànq ñu la wax moom ak Sufyaan ibn Uyayna dañ koo jëlee ci ci Amr ibn Dinaar te yëkkatiwuñ ko ah déglul Hammaad ibn Zayd an Ayyub mu jëloon ko jigéen naan Ayyub muy Ayyub ibn Abi Tamiima Kaysaan as-Sakhtiyaani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'aala gane àddina 68 génn àddina ca peste ba 141 rahimahullahu ta'aala an Amr ibn Diinaar mu jëloon ci Amr ibn Diinaar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'aala an Ataa ibn Yasaar gis nañ ko Abi Hurayrata radiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam déglu mooy en fait daa jële xadiis bi ci intermédiaire te Amr sëriñam la mais mu jële ko ci ki nga xam ne mooy Ayyub mooy Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sikhtiyani al-Basri bi ñu la wax sànq léegi nee na man bi ma nettalee lii jële ko ci ki ki nga xamante ne moom Amr ibn Dinar jële ko ci non Ayyub Ayyub jële ko ci Amr ibn Dinar Amr ibn Dinar jële ko ci Ata an abi hurayra mu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam qaala xaman bi misli lu mel ni xadis biñ génn saak mooy xaman nee na man summa laqitu amran fa haddathani bihi wa lam yarfa mu ne man ci sama bopp ma dajeek amr mi nettali ayub ni ma ko jële woon mu nettali ba xadis bi yemale ko ci sayna abu hurayra te yëkkati ko ko ci yoneen saa saa loolu moo tax lii nii <laughs> mais mais mooy mooy eh, eh, eh, jàngale ko xadis bi du tout le temps lay yëkkati xadis bi léeg-léeg mu ne yonent saa salaam nee na waaw léeg-léeg loo xam ne wër na am na ci càllale bu kii mais mu wax bañ ko yemale ko ci kenn waaw bañ a àgg ba ci yonent saa te loolu mooy li nga xam ne mooy li lëng mooy li dëgg insha allahu taala ci suñu masala bi ci suñu fii nga xam ne moom la nekk kon walillahil hamdu wal minna kon lii nii day nekk loo xamante ne mbir la moo xam ne mu amal solo la ah, kon <laughs> ah, ah léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii ñu ñëw nag ci li nga xamante ne mooy euh, lëkkaaleem ak bunt bi lan moo tax imaamu Nawawi indi fi tudde bunt bi ne baabu karaahati te loolu buñ ko waxee pare après nag ñu dugg ci euh, la salaata ila uqimati salaa fala salata illa al maktuba parce que da yéen ay mbir voilà la salaata amul julli mais ça veut dire quoi mooy nafyu siha wala nafyul kamal moo na al imam al hafiz ibn hajar mu ne lii yeneen saa saa ne fala salaata am amul julli ay sahiha wa kamila mooy est mooy julli ji du mooy de toute façon boo fi jullee nga ñàkk jullee yam aw kaamila wala boobu mooy matul mooy di nga am yool de mais matu def nga julli joo xam ne dafa ko ci ni mu gën a mate mu ne waaye wa taqdirul awwal awla li annahu aqrabu ila nafyi al haqiqa mu ne waaye nattale ko bu njëkk bi mooy que ne wérul julli ji ci woppam boo dul wér loolu moo gën a yey ndax moo gën a jege ci tere gi nga xam ne ila nafyi al haqiqa waaw ci dindi li nga xam ne dàq li nga xam ne mooy dëgg-dëgg mbir mi li yoneen waaw que ne loolu mooy tere gi mooy dàq gi mu dàq laa bi xam nga lool xabaar la laa salaata amul julli mais mooy bu leen julli tamit te tamit boo julli amoo julli te loolu moo gën a jege dëppoo kàddu gi. mu ne waaye laakin lamma imaam al-Hafiz ne waaye laakin lamma lam yaqta'i an-nabi sallallahu ba nga xam ne yenn saa sam dogut ah al euh, euh, euh, salaatal musalli julli waa ji yi julli. waxtasara waaye li mu yem mooy alal inkaari comme ni hadith Abdullah ibn Malik ibn Buhayna biñ la wax sànq mu yem rek ci bañal ko loolee dal ala anna al murad nafyul kamal kene kon bu boobaa li nga xam ne moom la jublu ci wax ji mooy ne matul ñàkk mat gi lay wax waaw waaw mu ne wa yahtamilu an yakuna an-nafyu bi ma'na waaye day yenu ko ne mooy laa salaata mooy xabaar la waaye boo xam ne dañ leen di bu leen def ay laa tusallu hiina jamono joojee mu ne wayu ayidu lii dëgëral lii maa rawaahu mooy li nga xam ne moom la solo al Buxaari fi taarix wal Bazzaar wa ghayrihimaa li nga xam ne moom la imaamul Buxaari ak al imaam Abu Bakr al Bazzaar imaamul Buxaari ci taarixam al imaam al Bazzaar rahmatullahi alayhimaa moom min riwaayati Muhammad ibn Ammaar an Shariik ibn Abi Namiir mu jëlee ci Muhammad ibn Ammaar mu jëlee ci Shariik ibn Abi Namiir mu jëlee Seydina Anas loo xam ne marfuu'an fi nahwi hadiisil baab lu mel ne hadiis baab mu ne wa fiihi te bokk na ci loolu luy wane ne mooy la salaata ak tere la tamit mooy wa naha yoneen saasam tere am yusallaya ida uqimatis salaa ñaari rakkaay yi ñuy julli moo xam bu dee fajar la par exemple ñu koy julli bu dee dañoo taxawal farata gi waaw mu ne warada ta rot na bi sighati nahyi aydan ci tere euh, mooy kaddook expression tere ba léegi fii maa rawaahu ahmad li nga xam ne imam ahmad moo ko solo min wajhin axar ci beneen wàll an ibn buhayna buñ gis sànq fii qissati hada waaw ba pare mu ne foofu lan la wax fa qaala yoneen la tajalu hadhihi waj'alu baynahuma fasla mu ne julli jii muy julli fajar julli farata suba ji bu leen ko def comme ta comme tisbaar tisbaar ñeent la bu ngeen jullee ñaar tegaat ci ñuy iqaam ngeen julli ñaar dugaat ci day mel ni ku julli ñeent def leen ab diggan dig digle seen diggante waaye bon <laughs> euh, léegi wax ji mooy euh, à vrai dire mooy imaamul xaafis bi ne leen saa saam da koo bañal lool rek waaye daggul julli ji mooy dëgg la riwaaye yi gisuñu foo xam ne dana dagg na julli mais est-ce loolu day tere ne da daa dàq loolu parce que adamu zikri est-ce que adamu zikri yadullu ala adamil wujud loolu ab laaj la mooy est-ce que le fait hadis bi dëgg la tudduñu ko est-ce que ça ne hein mooy tudduñu ko rek loolu mooy tekki que ah, loolu euh, yeneen saa saam daggul woon jullit waa ji waxu ko mu dagg julli ji waaw te kaddu gi mu utiliser day wane ne mooy julli amul de toute façon la salaat amul julli waaw wallahu taala alam <laughs> waaw te loolu sax léeg-léeg mooy gën a tar ci bu leen julli laa salaata kaddu boobu moo gën a kii que bu leen laatu sallu parce que salaata mooy ma ne julli moo fi amut li ñu naan julli moo amut c'est mooy comme si danaan as kat abtala ash-shari'u as fi hadha al-waqt mooy ki nga xam ne mooy ash-shari'u sallallahu alayhi wasallam nee na la julli bu ñu mën a def fekk imaam euh, noddukat bi mu ngi iqam que boo fi jullee mook néant mook zéro ñoo loolu day gën tar ci bari que ñu ne la yow bul julli. même bu dee ñëw na ci lafdu boobu comme ni ñu ko gisee léegi imaamu alxafidu ah, ah, rahmatullah alayhi daal di koy wax mooy imaam alxafid boo gisee moom ni mu gisee noonu la imaamu Nawawi gisee lu ko jiitu woon rahmatullah alayhi mooy le fait que ren saa salaam da ko euh, bañal na ko lool wax ko ko waaye daggul jullit kon lool dañuy xam ne li ten fii la mooy euh, karaaxa dañ koo si si ak ci biir. ndax bu doon lu xaraam la yoneen saa sam da ko naan arrêté julli bi mais comme que sauf que wax ji mooy li ma la wax sànq dëgg la riwaaye yi duggul ba foofu waxul ne dana ko eh arrêté waaye est-ce que dane loolu day wane ne euh, yonent bi ay saa sam dagguloowu ko julli ji waaw waaw loolu ah <laughs> lu lu lu lu lu lu lu jaxa lu jaxa lu jaxa seetaat la waaw waaw parce que riwaay imaam Muslim bi da ne waa ji waa ji yoneen saa sam dafa romb waa ji muy julli waxul uqimati subh fa kallamahu bi shay'in mu ñëw wax ak moom waa ji fekk ñu noddu ñu ñu xam waqat uqimat salaatu subh waaw ñu daal di taxawal julli suba pare yoneen saa sam romb ko daal di wax ak moom fa kallamahu bi shay'in laa nadri ma huwa mu wax na ak waa ji loo xam ne ñun saaba yi xamul lan la wax xamul lan la yoon saa sa wax waa ji waaye bi ñu paree fa lamman sarafna ahatna dañu pare ñu wër waa ji moom la yàlla laata alayhi fële laatu alayhi wala laata alayhi naqulu ñu ne maza qala laka rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan la yoon saa sa wax sànq laata ñuy commencé bi mu yee mu ne qaala lii yusiku an yusalli ahadukum subha léegi rek kenn ci yéen di julli suba di ko def ñeent voilà loolu di inkar goo xam ne gu rëy la léegi est ce ci wax ji rek la yépp riwaay <laughs> yi de waxul ne dane ko daggal sa julli ji bu fi continuer waaye est-ce que loolu ñàkk koo wax day tekki ne loolu amul boo gisee imaamu Nawawi looloo tax mu jéng ne kon mbir mi baabu karaahati shuru parce que ñoom dañu jàppoon comme l'imam al-Hafiz na Hajar bi wax bu doon ne mbir mi bu doon ne mbir mi daa nekkoon loo xamante ne jul mooy da da jul yooyu du baax du tout yore saa sam dina ko ne arrêté te loolu bu xaram lay dugg mais comme que nag waxu ko loolu malgré mooy defewu ko ni mu gis waxtu wi mu gën a mate du fii la ko waroon a defee te waru ko woon léegi nag mooy kon ci cibéen la moo tax loolu mooy lëkkaale mu andi fii ne comme dàq gii ñu dàq la salaata ida qimati salaa fala salaata illal maktuba